waaw <laughs> mu ne wa dalilu Shafi'i mu ne tegtalu imaam Shafi'i suñu sëriñ bi ak ñi ànd ak moom nag mooy xadis bii nga xam ne dafa wér te daa leer naññ waaw mu ne nag imaam An-Nawawi mu ne wa idaa sabati sunna gis nga sunna nag bu saxee wér jóge ci yonent bi alayhi salaam que ne lii moo ko wax wala jëfam la ñu war ko cee roy laa tutrak duñ ko bàyyi li tarki ba'd an yi parce que am na lenn ci boroom xam-xam yi ñu ko baax wala aw aktar wala ñoom ñëpp sax aw kulluhum laha nañ supposé ne nit ñi ñoom ñëpp ko bàyyi loolu du ci dara yow bu wéree ci yow bu ko fi bàyyi parce que yow gisuma ñoom diw di ko def ñoom sëriñ diw sëriñ si fii kenn du ko ci def après <laughs> mu ne loolu kenn du bàyyi sunna yonent bi sa sallam parce que am na lenn ci nit ñi ñu ko dul def nit ñi bu buñ ko waxee fii mooy boroom xam-xam yi lay wax waaw mooy gox ba nga nekk boo gisee borom xam-xam yi duñu ko def loolu manoo ci lay li mu bëgg a wax mooy <laughs> lay imam Malik bi <laughs> lay xaw si tuuti voilà bon imam après ñu ñëw imam al-Hafiz Abdul Bar euh, même bu dee ne Malik yi la après dina utal lay imam Malik lu tax waaye ngir waaye wane ne bon hadith bii nag mooy li nga xam ne lii la ñuy doxee ah voilà imam Malik nag amoon na ay lay yuñ ko mën a utal ak ta moom ci boppam wax na ko nee na gisul gaa yi fii ci <laughs> borom xam-xam yi di ko def te tamit day bañ. ñi nga xam ne xamuñu population yeeg yooyu gis boroom xam-xam yi bu ñu koy def ñu jàpp ne lii farata la waaw ngir ñu bañ ko boole ci ramadan bi <laughs> ñu jàpp ne lii farata la léegi nag imaam an yi loolu lay wax ne ne ne sunna nag gis nga bu saxee lii règle la kenn du ko bàyyi parce que lenn ci boroom xam-xam yi bu la nee naa si ñoom lañ ci jublu dikk-dikk papa ñëpp nit ñi am na ñu ñu ci ëpp xamuñu waaw ñooñu taxul ñuy wax seenu bàyyi taxul ñuy wax waaw keneen ñi defuñu ko wala boog ñu ëpp ci ñoom borom xam-xam yi wala ñoom ñëpp sax ci gox boobu loolu tekki loolu wàñ wàññi ci dara mu ne Kantaa wax ji ne dañuy ragal ñoom ñu jàpp ne farata la mu ne loolu day le fait que boo ci saxee at loolu benn at mi bu nekk koor bu jotee juróom benn fan jeex léegi loolu nga ne le fait mu ne waaw noonu gars yi kenn jàpp ko farata quoi loolu moo tax kon est ce ko bañ mu ne loolu day day feet day fireeku ci saw mu Ashura Arafa ak Ashura weer wa bésu Arafat Ashura loolu du lu ñuy dëkke sopp gi gis nañ ko ci jataay ci suñu buntu bee ñu génn ah lu ñuy dëkke lu def la léegi est dina jàpp ne loolu farata la même bu dee am na koy jàpp mais ñu expliqué ko <laughs> waaw waaw ndax loolu day day day fecceeku ci yooyu ci woor Arafa ak yooyu yu ñu sopp la te temps dafa nekk loo xamante ne nii dañ kii sax di ko def voilà <laughs> waaw <laughs> ci ak yeneen yi nga xam ne min saw min mandub ci koor yi nga xam ne dañ koo sopp waaw mu ne nag qaala ashaabuna suñu mbokk yi Shafi'i nee na wal afdalu li gën nag ci woor juróom benn fan yooyee ginnaaw Ramadan an tusaama sata muta ak sittata mutawa ak sittatu mutawaaliya aqiba yawm mooy li gën nag mooy bésub bu ñu dogee ba pare bésub korite gi mooy bu ñu wooree ba pare te korite gi ñu korite li gën mooy set yi juróom benn fan yooyu nga daal di koy toftale woor leen d'un coup waaw juste après korite gi waaye fa in faraqa bu dee nit ki da koo taf da ko da koo tasaare aw axaraha mooy woor yenn yi ci début bi yenn yi ci euh, euh, moitié bi yenn yi ca fin ba mu ne loolu it baax na aw axara wala mu bàyyi yëpp sax ba mu des juróom-ñetti fan des mu ne li gën a wóor comme que juróom-ñetti tam weer ma nekk vingt neuf wala trente man naa commencé euh, voilà kon le vingt cinq non non le vingt cinq le vingt trois ma commencé woor wu loolu bu dee da ko wéexe foofu it loolu it an awaa ili ca jeexit an awaa ili mu wëllif njaalbeenu tamit yóbbu ko jeexital ba ilaa awaaxir xasarat fadilatul mutatabaa mutabaa loolu dinay jotaale tamit ngëneelu toftale bi li annahu këne yasduqu dina dëggu annahu këne moom atbaahu toftale na ko sittan juróom benn min shawaal ci shawaal waaw kon nag mu ngi noonu après li ñu doon wax mooy li ñu waxoon sànq que ne nan ngay dégg kenn ne koo wooree weer wi koor teg ci juróom-benn ñaar sooy nekkee fukk hmm? euh, lay ku ku woor at mi loolu gis nañ ko sànq wallahu taala tabaraka wa taala alam kon gis nga lii la al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahmatullahi daal di wax kon loolu daa leer ah que ne affaire bi euh, mooy lii la ko wax mooy lu ñu sopp la te loolu mooy mazhabu euh, Shafi'i ak Ahmad ak ñi ànd ak ñoom imaam Daawud loolu mooy dëgg voilà loolu mooy li nga xamante ne dafa leer naññ te mooy li nga xam ne mooy alxaq dëgg gi nga xam ne. kenn waru ko fee bàyyi parce que am na ko wax voilà loolu lu leer a leer a leer a leer la léegi <laughs> hein eh, moo la al imaam Ibn Rushd eh, mu ne ci eh, boroom bidaayatul mujtahid mu ne wa amma sittu juróom benn fan yi ñuy woor ginnaaw weeru shawwal fa innahu que dëgg dëgg sabata ron sax na nag anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal na man saama ramadan thumma arba'u sittan min shawwal kaana ka siyaami dahr ku woor ramadan teg ci juróom benn fan ci weeru koor yi koom day mel ni ku woor at mi yëpp du dundam yëpp waaw mooy at mi yëpp mu ne illaa anna malikan kariha dhalika mu ne sauf que Malik suñu sëriñ bi de rahmatullah alayhi <laughs> moom da ko dafa loolu imma soit nag maxaafata dafa ragal an yulxiqa naasu an yulxiqa naasu bi ramadan ma laysa fi ramadan mooy nit ñi boole ci ramadan loo xam ne bokku ci wa imma lool benn possibilité wa imma wala bokk li annahu la'allahu lam yablughu xadis wala rek xadis bi moom da koo jotewul moo tax mu daal di koy si waaye wax na ci Muwatta lu leer comme niñ la ko waxee sànq li ma am ndaw yoo xam ne moom ci boppam nee na gisuma waa fii sëriñ si di ko def mooy boroom xam-xam ni fii nit yi dañoo def loolu aw wala boog xadis bi xam na ko aw lam beneen ñetteelu supposition pro que ne lam yosix àndoo ko ne xadis bi wérul ci moom mu ne wax wala azar bu mujj bii nag mooy li gën a wóor mooy ne imaam Maalik daa jàpp ne xadis bi wérul même bu dee ne kenn ci sëriñam yi moo ko nettali. voilà mais loolu euh, wax nañ ci sànq taxaw ci que ne loolu wér na d'autre façon voilà mais ku nekk tamit la nga jàpp ne wérul wérul waaw moom lool la ci amoon ay information parce que bu dee yoon boobu la ci am te xam ne net euh, li nekk ci mokkalu. Euh, Sa'd ibn Sa'id kay euh, <laughs> al-Ansari frère wu sëriñam bu mag bi Yahya ibn Sa'id c'est normal mu àtte woon voilà mais am na yeneen mutaaba yeneen euh, saxaaba yu solo lool te moom tamit Safwan ibn Sulaym sëriñam beneen ak beneen mam Yahya ibn Sa'id ci boppam moom solo na ko ñi nga xam ne mooy frère comme niñ ko gisoon léegi wallahu ta'ala a'lam Sa'd ibn Sa'id léegi kon mu ne kon bu mujj bii nag daa mel ni moo gën a dëgër moo gën a feeñ que ne imaam Maalik xadiis bi daa jàpp niiru ah, mu ngi noonu le lii mooy li nga xamante ne eh, mooy li eh, gën a dëgër <laughs> moo tax sànk li ma doon wax naan ah, eh, dafa am ñoo xam ne <laughs> buñ amee na dañuy tàpp dañoo gaaw di wax beneen wax di baatil quoi <laughs> xam nga Imaam Nawawi c'est rare mais des fois mu def ko mais wax jooju moom wax baatil la léegi boro xam ne dañ koy wax mais loolu dafa léeg-léeg ñu bëgg leeral loo xam ne vraiment neenam dafa leer ñu ne baatil waaw <laughs> waaw loolu dafa leer ah loolu waxu boroom xam-xam la parce que ak te pourtant kay wax wax ji ku màgg la <laughs> gi Seydina Cheikh Ahmad Tijaani doon wax radiyallahu ci lettre yooyee <laughs> ñuy wax ci wàllu transaction yi quoi di ñuy jëndanteeg jaayanteeg yooyu ak lu dagan yi nga xam ne nañ ciy bàyyi xel te loolu mooy xutbu raxa mu yëla mbiri tourné mu naan kantaa li nga xam ne moom maa nuqi la li ñuy toxtal li ñuy toxtal di ko jële ci ak sayyid sang bi diw waxtu la loolu moom fa bu ci fala taltafitu ilay bu leen ko bàyyi bu leen ko gestu di ko bàyyi xel fa innahu qawlun baatil parce que wax ju neena ngoo te pourtant bu dane waa la ah sëriñ la de wala yu la mais waxam jooju bu wax waxu neen la parce que bépp soo boo xam ne boo ko a def la mais trouvé woo kan ku koy def ci lu dagan ñi nga fekk ñu koy def yëpp lu xaraam la loolu day mujju nekk dagan mu ne loolu bu leen di bàyyi xel loolu wax ju neen la laa wax bu leen bàyyi xel bu leen gestu wax jooju waxu neen la <laughs> baatil xawlun baatil

<laughs> Ah. <laughs> Ah, kii de ci nay lu awtar quoi <laughs> mu ne xadiis bi xadiisu ah, bunt yi nga xam ne moom la fi Cheikh al-Majd ibn Taymiyya bokkul ak Ibn Taymiyya bi doon wax sànk maamam maamu imaam Ibn Taymiyya moom la doon sara téereem bi waaw Muntaqal Axbaar mu ne dañ ciy tegtale koo ci sopp ñu sopp juróom-benn weer woor juróom-benn fan ginnaaw Shawwal mu ne te lool Shafi'i Ahmad comme imaam an-Nawawi wax sànq ci ñoom awat Daawud ak ñand ak ñoom mu ne kanta imaam Abu Hanifa ak imaam Malik nee dañ ko dañ ko sit ñuy woor bés yooyu eh, léegi ñoom ñaar ñu daal di tegtaloo ci te ne amaana ñu jàppe ko ne wujju eh, rubbama zunna wujubuha Eh, ah, baat dañuy ragal gaa yi jàppe ko ñu xamul jàppe ko lu war mu ne wa baatil lool neen la <laughs> xam nga lool mën nañoo bañ a wax neen la tamit mooy parce que eh, bon imaamu Maalik imaam moom layee na ay mbirum fi mu ko tega ah. voilà te hadis bi li gënal kii mooy affaire bi dinañ gis léegi imaam Ibn Abdul Bar li mu <laughs> après mu naan laa yàlla yëpp bi àqil loolu bi ko wax sax daa daa yellul ci koo xam ne ku ku boroom boroom xel la eh, fadlan an aalimin yàlla tere ci ki nga xam ne dañ naan boroom xam-xam la boo xamante ne mais lool dañ naan loolu nag waru la waxe noonu ko <laughs> waaw ci loo xam ne en face de na boo xam ne saxiya sariha nan la nit war a waxe loolu naan dañ koy jàppe farata waaye loolu waru la waxe loolu waaw mu wa aidan yalzam misle zalika fii saar anwaa sawm al muraghabi fiha wala qaida bi mu ne bu dee loolu la mooy li Imam An-Nawawi doon wax sànk rek mais bu boobaa kon lool lii fecc wax jooju mooy ah yawmu Arafat Ashura ak yeneen yi nga xam ne dañ koo sopp te ñu koy sax di ko def saabu bu ñëwee loolu est tax nit ñu jàppe ne farata la mu ne bu dee loolu moom lañuy loolu kese tax kon yooyu yëpp dañ koo war a bàyyi mu ne lool te amul kenn koo pourtant imaam Nawawi li mu wax imaam Ash-Shawkani lu mel noonu la mais imaam Ash-Shawkani dafa utiliser yu baat yu duur yoo xam ne jaru ko woon nag jaru ko woon quoi voilà <laughs> jaru ko woon léegi euh, kii. Euh, euh, i al imaam Ibn Abdul Bar xoola imaam Ibn Abdul Bar ñu <laughs> moom dane euh, imaamu Maalik nag wax jim ne euh, amul kenn gisul kenn lam yara ahadan min ahlil ilmi wal fiqh kenn ci boroom xam yi fiqh ak yooyu boroom xam-xam fii ci Medina ñu koy woor xaala ba pare mu teg ci walam yablu nii daalika an ahadin min as-salaf te loolu jotewuma kenn ku ko doon def ci salaf yi quoi wa inna ahlal ilmi yakrahuna dhalik kenn boroom xam-xam yi ne dañu koy sit wa yaxaafuuna bid'atahu dañuy ragal mu nekk bid'a wa an yulhiqa tamit ñu daal di tofale bi Ramadan taqaleeg Ramadan maa laysa minhu eh, eh, lu ci bokkul ñan ñooy def loolu ahlul jahalati wal jafaa law ra'aw fi dhalika rukhsatan 'inda ahli al-'ilm wa ra'awhum wa ra'awhum ya'maluna dhalik mu ne li tax lool mooy dañuy ragal mu nekk ñenn ñi mu nekk bid'a le fait que ñenn ñi eh, boole ci Ramadan loo xam ne bokku ci bu dee ñan ñoo koy def ahlul jahaala ñi nga xam ne amuñu xam-xam boroomu réer la amuñu xam-xam yooyu du seen affaire mooy populace gi ñi nga xam ne lam daay Abdullah bu doon ne gisoon nañ ñu possible ne leen loolu mën naa nekk waaw ci ñu gis boroom xam-xam yi di ko def loolu mën naa tax ñu jàpp ne eh, Ramadan ndeke dañuy woor ba weer wi jeex après ñu ñu ñu ñu ñu korite après buñ korite am na yeneen juróom benn fan yoo xam ne farata la yu ñuy def moom noonu la ko gis <laughs> léegi nag al imam Abu Umar ibn Abdul Bar al-Maliki nag bon léegi di indi ay tontu ci waxu imaamu Malik bi ak pour expliquer bon euh, <laughs> lu tax imam Malik xanaa war a waxal yi te pourtant leeral la ko ci moo tax mu ne ah maanaawu xadis boobu nag muy wax ne gisul gaa yi di ko def ah xadis la boo xam ne gisoon nañ taxrij bi sànq in farada bi Umar ibn Thabit Umar ibn Thabit moo ci wéete an Abi Ayyub jële ko Abu Ayyub al-Ansari ani nabi sallallahu alayhi wasallam mu jëloon nabi sallallahu alayhi wasallam wax xadis bi ñu nekk nii léegi nag eh, mu ne imaam Ibn Abdul Bar mu ne xadis bii de Umar ibn Saabit moo ci wéete wa huwa min thiqaati ahlil madina te moom ci ñu dëgëru boroom xam-xamu ahlul madina yi la. mu ne qaala Abu Hatim ar-Razi mu ne imaam Abu Hatim ar-Razi nee na Umar ibn Saabit al-Ansari sami'a Aba Ayyub al-Ansari wa rawaa anhu Zuhri wa Safwan ibn Sulaym wa Salih ibn Kaysan wa Malik ibn Anas wa Sa'd wa Abd Rabbi ibn Sa'id mu ne ah moom sa Umar na Sabit mii de dégg na ci Abu Ayyub comme niñ ko gisa fii te solo euh, jële na ci moom az-Zuhri az-Zuhri mel na jële na ci moom waaye Safwan ibn Sulaym comme niñ gisa woon Salih ibn Kaysan jële na ci moom imaamu Malik ibn Anas menn menn mi mii dàq affaire bi moom it jële na ci sëriñ bi moo taxoon léegi mu ne wa abdu rabbi yi mooy frère Saad mooy Saad mi nekk suñu tat sala Saad ibn Sa'id ak frère am abdu rabbihi ibn Sa'id ñoom ñëpp waaye dañ naan ak Yahya ibn Sa'id seen bi ñett lañu moom tamit jëlee na ci ñoom nañ ko ci yokku ñun mu ne qaala léegi Abu Umar mu ne wa hadith Thawban ya'dudu hadith Umar ibn Thabit hada mu ne waaye hadith Thawban bi même bu dee hadith bi man ngaa wax ne kee da cee wéete mais sauf que hadith mooy Umar ibn Thabit mais xadiis Sawbaan bi te loolu def nañ taxrib bi lay moo tax duñ ci taxawaat eh, xadiis Sawbaan bi day dëgëral xadiis bi ah <laughs> après buñ na xadiis Sawbaan bi te loolu dafa wér kon liñ la ko waxe woon léegi rek eh, eh, al imaam ibn Abdul Barr bu ne léegi rek lii moo mën a am <laughs> mu ne lam yablu Maalikan xadiisu Abi Ayyub waaw ala annahu xadiisun madani wal ihaatatu bi ilmi al xaas la sabiila ilayhi walladhi karihahu lahu Malik amrun qad bayyanahu wa awdahahu wa dhalika khashyata an yudaafa ila an yudaafa ila fard Ramadan wa an yastabina dhalika ila al-'amma wa kana rahimahullah mutahaffizan kathira al-ihtiyati lid-din mu ne li mën a nekk moom daal jàpp na ne imaamu Malik lam yablugh Malikan hadith Abi Ayyub hadith Abi Ayyub bi daf koo jotawul quoi parce que quand même Euh, même bu dee nag ci kaw ni sax xadis bi xadisu waa Medina la ñii waa Medina lañ pourtant imaamu Maalik xadis bi ak ciwul ci moom mu ne waaye nag euh, euh, loolu waru nekk loo xam ne lu jaaxal nit ñi la parce xam-xamu bo ñu jàngooñu boroom xam-xam yu mag ñi mooy yëpp mooy xam-xam yëpp loolu amul kenn koo xam ne peeg na xam-xam lépp loolu amul la sabila ilay amul yoon ngir mën a peeg xam-xam yépp yi nga xam ne surtout yenn yu jagoo yi du ñépp ko am ñoo ci am waaw am na yoo xam ne foo toll toll am na lu lay yëg mu ne nag li nga xam ne moom la al imaamu Maalik daal di sit mbir la moo xam ne leeral na mu ne imaam moo xam ne leeral na ko wa awdahahu leeral ko niit na ko mu leer na mooy lan ragal ñi nga xam ne ñoo xamul boole ci Ramadan loo xam ne bokk ci te mu leer ci amma yi te mu ne imaam Maalik daa nekkoon ku sàmm woon ci diineem nekk koo xam ne ku bari lu mu doon jël ci wàllu précaution ay sàmm ci wàllu diine mu ne Kantaa nag kon moom utal na ko lay foofu li sax mu ne Kantaa juróom-benn weer juróom woor juróom-benn fan yi ci sàkku ala talabil fadli wa ala ta'wil alladhi jaa bihi Thawbaan fa inna Maalikan laa yaqulu Kantaa li imaam li xadiis bi di wax que boo wooree juróom après da ngay am woo euh, yoolu ku am ndax al asharatu ku war euh, sa dëhër bi yëpp ndax al asharatu bi sa jamono ndax euh, alxasanatu yiw bi dañ koy fulandi ci fukk mu ne lool imaam Maalik du loolu si insha allah ndeen soom na yàlla <laughs> li saw ma junna parce que woor protection la contre safara contre yu ñaaw yi wa fadlu ma'lum gëneelu koor lu ñu xam la li liman radda ta'ama ki nga xam ne daa dolloo bàyyi lekkam ak wa naanam wa sharabu wa shahwatu lillahi ta'ala lépp mu bàyyee ko yàlla ba tëdd lekku ci dara wa huwa amalu bir waaye woor jëfu mbaax la wa xayran ak baax ak ma yiw wa qad qaala allahu te borom bi tabaaraka wa ta'ala nee na wa fa'alul jëf leen yiw <laughs> suuratul hajj aaya soixante-dix-sept mu ne waa maalikun te suñu sëriñ bi la imaam Maalik laa yajalu shay'un min hada mais shay'an min hada mais walam yakrahu min zalika euh, bañu ko ndax li ah, illa lu dul maa xaafahu ala ahli aljahala waljafa ida stamara dalika wa xashiya an ya'udduhu min fara'id as-siyam mudaafan ila ramadan mu ne loolu rek la mooy li mu li mu li mu sim rek te doon ko bañ mooy ragal ñi nga xam ne xamuñu te tamit xam-xam du seen wàll du seen affaire boo gaa yi boroo xam-xam yi wéyee di def loolu ñoom ñu ragal ñu jàppe ko ke ne ci farataay koor yi la bokk yoo xam ne dafa taqaloog ramadan mu ne wama azunnu malikan jahila al hadith mu ne sax man sax finalement jàpp naa ne imam Malik réeréwul hadith wallahu alam waaye nag yàlla moo gën a xam li annahu ndax nag hadith bi même bu dee sànq nee naa ne bon peeg hadith bi ñëpp même bu dee mëni na la loolu kenn amu ci at waaye finalement jàpp naa ne imam Malik hadith bi réeréwu ko ndax hadithu madani la infarada bi Umar ibn Thabit Imam Ibn Sa'd moo ko jëlee waqat xiila te nee na innahu rawaa anhu Malik nee nañu imam Malik waroon soloon na ci woon te loolu lu dëgër la imaam Maalik kii sëriñam la woon walaw alimahu bihi ma ankara walaw la ilmuhu bihi ma ankara bu dul ne <laughs> waaye mu ne wa azunnu Cheikh Omar mooy li eh, ñële doon wax ñi ci kaw sànk doon da'if al xadiis bi indi woon nañ wax bii bu imaam Ibn Abdul Barr bi mu naan amaana dama ragal ne sëriñ bi sëriñu imaam Maalik Umar ibn Saabit lam yakun indahu bu nekkuloon te imaam Maalik mi man yu'tamadu alayhi ñu mu doon sukkandikoo ñi ñuy sukkandikoo waqad taraka Maalik te imaam Maalik bàyyi naa ihtijaaja bi euh, sukkandiku di laye bi ba'd ma rawahu an ba'd shuyuukh ci li nga xam ne ndax da koo solo ci lenn ci sëriñam yi in lam yafiq bi hifdihi bu dee ne wóoluwul ak takkam dëgg-dëgg bi ba'd ma rawa lenn loo xamante ne pas lépp mais yenn yi nga moom lay soloo mu ne waqad ki an yakuna jahil al hadith waaye tamit malgré lii yëpp ma wax la ma waxoon tamit dàquwul complètement mooy c'est possible que tamit malgré tout imam Malik xamul woon sax hadith bi waaw parce que man ni ma xamee ni ñu xamee suñu sëriñ bi walaw alimahu quand même la qaala bihi non bu xamoon hadith bii doon na doxe lool quoi <laughs> wallahu a'lam waaw mu ne borom bi nag mooy ki xam ne moo gën a xam loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg voilà mooy affaire bi lii la quoi. waaw mooy ma ne li imaamu Shafi'i imaam Ahmad ñoom imaam Daawud ak ñeneen sax wax loolu mooy dëgg mooy ne loolu daa nekk loo xam ne lu ñu sopp na xadis bi te xadis bi xadis bu dëgër waaw kanta dañ koy jaawaleeg loolu loolu wax nañ ci ak kenn jàpp ne farata la loolu ñu leeral leen ko mu jeex voilà te loolu ñu leeral leen ko wax leen gëneel li xadis bi mu leer nañ jeex na waaw mais kenn du fi bàyyi waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que diw ak loolu moom waxi kan nasu la yoo xamante ne mooy ñi nga xam ne ay fanatique pur et dur te ñoom ñii imaam Abu Hanifa ñoom imaam Malik ñoom ñëpp loolu lañ waaw waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo féete waxu képp kenn ku ñuy wax imaam Abu Hanifa nee na bu sama wax wuteeg waxu yonent sallallahu alayhi jël leen sama wax ngeen fëgg ko ci mur bi waaw kon nag kooku lan la ñuy waxee ne moom daa si lii yonent sallallahu alayhi digle wax ci kii ñu ñuy jàpp woo xam di bàyyi wax yonent sallallahu alayhi wasallam loolu du def loolu ku dul koo xam ne am na problème bopp wala ñi muy topp sax xamu leen waaw wallahu taala alam léegi nag mu des benn masala waaw eh, man yow woor ramadan la wax ba pare man saama ramadan ku woor ramadan ba pare summa atba'u sittan min shaw ginnaaw gi mu daal di ciy sittan juróom benn fan min shawwal ci weeru kori waa léegi waa mais léegi man damay laaj ki nga xam ne daa feebaroon ci koor gi wala jigéen bu amoon ay ngërëgëm ay reegalam wala mu nekkoon koo xam ne nu fa saaw la woon eh, jigéenu nu fa saaw <laughs> nu yi xam nga nu fa waa bay mooy jigéen gu wasin bu dee deret day gis deret day toog du julli fekk muy gis deret bon euh, léegi quarante jours loolu moom la ñoom ah, Shafi'i imaam Ahmad non imaam waaw euh, kii euh, euh, Ahmad ak imaam Shafi'i rahmatullah alayhim que ne loolu day xaar li nga xam ne mooy quarante jours ndax mooy li gën a siiw am ñu ne non soixante comme Maliki rahmat non imaam Abu Hanifa imaam Abu Hanifa ñoom ñoo ne quarante jours. imaamu Malik rahmatullah alayhim eh, ne non loolu soixante jours la voilà eh, lay xaar eh, bon léegi mooy bu dee daa gis ndaw si wasin dafa gis alaamatu tuhri yi nga xam ne ñooy mandarga yu wane ne moom daal dinay set ci li nga xam ne mooy gisin gi bu boobaa day day day même bu matul quarante jours wala soixante jours day day day dem jàppi day day sangu voilà day sangu ji après mu kii ah léegi mu man di julli di woor di def yëpp nag bu dee ne loolu lépp amul hein bu dee ne loolu lépp amul day xaar quarante jours ci ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne quarante jours la voilà loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li xama xama xama léegi nag mu des hein Eh, kon loolu lu ama am solo la waaw <laughs> ah. eh, léegi xanafiya eh, yi xanafiya yi la xanafiya yi ak xanaabila yi rahmatullah ñoom ñoo ne quarante jours voilà léegi shafi'i maalikee yi shafi'i ñoo ne soixante voilà loolu la shafi'i yi ak maalikee yi ñoo ne soixante xanafiya yi ak xambali yi ne quarante léegi nu fasaa u googee bu dee ne daa nekk ci koor gi am ay jours yoo xam ne wooru ko ci wala ci gis mbërëbu bë wala ki nga xam ne sax góor la dafa feebar wala jigéen nga xam ne dafa feebar la moom moo tax wooru waa léegi par exemple koo xam ne dafa toog 10 jour wooru ko wala 15 jours sax wooru ko muy ab jigéen boo xam ne am plus weer wee di ñëw moom par exemple ay réglam 9 jours lay def waaw mooy aadam yow léegi bu toogee 15 jours boo ci yokkee neuf jours muy lan quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf vingt vingt et un vingt-deux gis nga walla sax ñu ne dix jours nañ ne dix jours mooy aadaam kon muy vingt-cinq kooku de toute façon boo ko fi nawee ko te quinze jours la toog wooru ko ba pare <laughs> yow ci weer wi weeru koor bi am na ci quinze jours yu mu war a fay sawaal ñëw mooy weeru koor kon mu war a fay quinze jours te ci quinze jours ci weer woowu am na ci dix jours yoo xam ne dix jours bëgg-bëggum la boo ko yokkee ci quinze yi muy vingt cinq kon kooku nan lay woore si si si bu ko bëggee def bu dee daa fay quinze jours yi ci biir euh, kori bi da koo war a fay parce que dafay ramadan nga woor ramadan ba pare ginnaaw gi at ma wu sitta min dañ naan la mais loolu waaw wax ji mooy est kon loolu mën naa nekk. dañ naan la mbir mi lenn la mooy ne képp koo xam ne comme ni cas yi fi wax nii dafa am ay jours yu mu am ci koor gi yu mu war a fay il ne pas obligé teel koo fay parce que borom bi dana fa iddatu ay ayyamin ukhar képp koo xam dafa feebar wala nekk ci tukki na takk bés yoo yi fa iddatu min ayyamin ukhar téye ko ba yeneeni fan yoo xam ne balaa lool mooy yeneeni fan te borom bi waxul ne par na nekk sa waat waaw te loolu mën naa nekk heure bu ko manee te loolu li koy wane mooy xadiis sayyidatu Aïsha bi nekk saxiixayn mu ne kaana yakuunu alayya sawmu min ramadaan famaa astatii'u an aqdiyahu illaa fi sha'baan ash-shughlu min rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam aw bi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam waaw ak beneen bi makaani rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam minni sayyidatu Aïsha radiyallahu anhu anha mu ne man dama doon am ay bésu koor ramadaan yoo xam dama leen a war a fay yu dal woon sama loos mais doonu ma ko waroon a fay lu dul ca baraxlu mooy weer wa nga xam ne moom bu ñu ci pare beneen ramadan bi du dugg kon weer wi at mi yëpp romb na weer yooyu yëpp ba ramadan bay ñëwaat weer wa baraxlu saabaan ca la koy door a fay ndax lan ndax lim doon toppatoo rasulullah sallallahu alaihi wasallam te xam na ko kon bu doon ne par force da ngaa war a teel a fay konoon te kon ne ah Aïcha déedéet sa lii ngay def man ko def ah lan ngay xaar ba ba baraxlu di ñëw ngay door a woor li sa fay yi nga waroon a fay déedéet kon loolu ñoo xam ne kon nit ki il n'est pas obligé wu boru kooram yi même bu dee benn jour la mu fay ko ba pare door a woor jour yi déedéet mën na woor jour yi ci sawaal ba pare après ci at mi yëpp parce que bii nii dafa limité juróom benn yi ci weer wi la war a nekk wom ci jénn muy sawaal alors que fay yi bésu koor yi ko yi nekk ci loo xam loolu am na ba beneen koor gi di ñëw loolu nag day des foofu yëpp mënoo ko fa fay alors que bii mënoo génn fii kon bu boobaa nit ki bu boobaa mën naa woon juróom benn fan yi ba pare fekk saxu àggaleegul ay bési kooram te loolu du dàq dara mu ne man saama ramadan ku woor ramadan summa ginaaw gi atba'ahu sittam min shawwal mu daal di ciy teg juróom benn ci shawwal ci weeru koy waaw ndax nit manu la ne moo al imam al na xajar nit manu la ne Ah, lii dañ ci wane ne kon Sayyidatu Aisha eh, eh, eh, <laughs> doonul woon hmm, wor dara ci weer weer koor yu baax yi mooy yi yoneen saa salaam daal di santaane comme Ashura yawmu Arafa yooyu doonu ci a def dara léegi imaam moon imaam al naan am na ñuy tegtaloo lool naan hadis bii <laughs> waaw fa ma astati an aqdi yow illa fi Sha'ban du ma mën a fay sama bés yooyu ma am ci Ramadan du dul ci Sha'ban mu ne am na ñoo xam ne dañuy tegtal naan Sayyidatu Aisha a anha moom doonul woon woor weeru woor yooyu ah yu yu naafila yu baax yooyu dara la ci doon def du ashri dul hijja yi nekk dul hijja yooyu comme niñ ko gisee woon ci euh, euh, euh, fukk fukk dul hijja yu baax yooyu woor ak nangam ak nangam ak wayaxu woor ashurul xurum dara la ci doon doon def waaw du ashura ak leneen waaw kon waaw léegi mu ne ba pare waa ji naan eh, loolu mu ngi ko teg ne Sayyidatu Aisha hmm, gisul woon que ne possibilité di dog di di di di di cawbarewu ci koo xamante ne nii daa amoon boru koor mu ne wa min ayna li wa min ayna li qaa'ili daalik mu ne man imaam al-Xaal dafay laaj ki wax lii fan la jële wax ji fan la ko jële laa wax ana fan la teg waxam jii la ko teg voilà loolu mooy la mooy wax jooju daraa ci dëgërul <laughs> Sayyidatu Aisha ci boppam xam nga lan la moom ci boppam daa nekkoon koo xamante ne nii niñ ko xamoon ci mu baax bokkoon ci ñu gën ci jigéenu jamono saa yaakaar nga ne yii yëpp te gis nañ moom ci boppam moo doon nettali xadiis yi nga xamante ne mooy ci euh, Ashura bi gis nañ ko naan Quraysh la ko yoneen saa sam Quraysh la ko doon yoneen saa sam doon ko woon bi mu ñëwee Madina ak yooyu yëpp gis nañ ko ci bi ñuy gis faddu Ashura ak yooyu yëpp Sayyidatu Aisha nga ne bokkul doonu ci woon war dara loolu waroo ko wax te li li wóor sax mooy ne loolu da ko a fay dañoo bari da doon xaar nag ba lële mu daal du koy def kon nag loolu lu ama am solo quoi waaw loolu lu ama am solo la wallahu taala loolu dañ ci xame ne kon mooy nit ki bu dee daa war a woor juróom benn yooyu bu amee sax ay boru loolu du ci dara waaw bu xamee ne boru yi bu ko neexee mu ne damay xaar loolu fu awam kese la te gis nañ Ibnul Mubaarak li wax waaw imaamu Nawawi tamit lim na Shafi'i loolu lañ wax li gën liñ gën a la ci la sopp mooy mu doftale ko ci njëkk njaalbeen bi waaye bu dee da koo tax da koo tax ci biir weer bi l'essentiel wala mu bàyyi ko ba fin ba sax loolu lépp baax na loolu lépp day dëggu ne boole na ko ci kooku bokk na ci ñi nga xam ne ñoo woor loolu moo tax nit kii n'est pas obligé bu koor gi jeexee rek ah korité te suba nga yow wooral juróom benn yi wala yow xadis bi yow ñàkk nga lool dañ naan la kan moo la wax lool xadis bi ibnu al-Mubarak naka noonu al-Marwazi al-imaamu an-Nawawi rahmatullah alayhi wax kon loolu mooy li gën a dëgër kon loolu la léegi nit ki man naa wër juróom bennam yooyu léegi mu bàyyi ba Shaabaan bu ko soobee sax fay boru kooram wala beneen weer ci daa feneen ak feneen daal di fay boru kooram yi ko defee te bu boobaa day dëggu ne kooku siyaamu dahri gi yeneen saa salaam di wax moom moom la am wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu lii day hamdu wal minna ci la ñu jeexale suñu xadiis bi suñu bunt bi yaa fay mooy sa xadiis bi nga xam ne moom laa la joxoon ne la jàpp <laughs> voilà kon mu ngi noonu waa ah yoo ñàkk ñàkk man a man man a man a koor ginnaaw Ramadan teg ci juróom benn yi nga mel ni ku woor at mi yëpp sa dund yëpp waaw comme que ñett yu nekk par weer moom day xaw a jafe te mu ngi ñëw ci kanam mais nga def yi rek góorgóorlu ko mooy ah man kay def naa ba toog <laughs> ah wow ah hadis bii daal defe ci nii la dëgëre <laughs> malgré liñ ci mën a wax mais la dëgër na këcc jàppal mu ngi noonu te kooku da dëggu ko ni yow kooku bokk na ci ñi nga xam ne dinañ leen woo ci buntu Rayaan parce que ku yeneen saa salaam ne kooku day am yoolu ku woor gam-gam lu ko ku woor jamonoom yëpp kooku buñ ko woowul ci Rayaan kan lañ ciy woo <laughs> wallaahu buntu àjjana boobee. allahu taala alam ja'alana allahu min daaxili ñi nga xam ne ñoo koy dugg ah di ko dugge foofee yal nañu ki borom bi boole ak yeneen bunt yi comme niñ defal sayyidina Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaahu fa ma zalika ala allahi bi aziz loolu jafewul yàlla wallahu taala ala yi di ñëw ñu gis chapitre deux cent vingt-neuf insha allah ba léegi ci dernière virage ci kitaabul fadaa'il rahmatullah alayhi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 sawaay est-ce man manuma koo fay kon ci Shawwal daal di ci yéene waale yooyu kese ah loolu mënoon <laughs> ci Ramadan wala lu ko ma war a fay mais def une pierre deux coups en même temps nag ma considérer waale yéene waale que ne naa juróom benn fan yooyu quand même ci weeru koor bi dañ naa ne loolu manu la nekk indi bi lu dugg lu tax parce que yonent bi saa saam dafa takkale ñaari ñaari koor yooyu man saama ramadaana summa atba'ahu sittan min shawwal da ne woor weeru koor ba pare kon weeru koor ay bésam dafa takkale ko ak bis yi nga xam ne moom la la wax juróom benn yi ci shawwal kon loolu indiraañ boobu mooy jël bi jaxase boo dugal ko ci radu bi après loolu dox nga boole ko yéene bi loolu loolu par exemple ci dugg ci jàkka tahiyatul masjid bi muy def mu dugg ci jàkka par exemple fekk imam bi euh, kii nu mu tudd euh, nodd nañ fajar mu dugg yéene waale bi muy ñaari rakkaay fajar yi parce que bu ko julliwul léegi imam bi léegi mu ñëw gaa kii ah mu dugg si rek loolu yéene ci jàkka ji bi muy julli ñaar yooyu te da cay dugalaale yéene tahiyatul masjid loolu mën naa nekk. parce que tahiyatul masjid li ñu soxla rek mooy boo duggee na nga nuyu jàkka ji ñaari rakka te ñaari rakka yooyu mën nga ko dugal fii alors que bii nag yoneen saa sam dafa tàqale ñaar yi ku woor ramadan ba pare summa waaw te ba pare boobu mën a nekk sax ma dese ci ay fan mais ma tóoj leen ma tó ma ma ma ma yóbbu leen ba ba ba ba ba Shaabaan wala beneen weer waaye l'essentiel mooy bés yooyu ñaari bés ak woor yooyu ak yi duñu bokk. waaw manoo ci bokk def une pierre deux indiraaj boobu du dox lool lii la nu fàtte woon kon bu fay bu boobaa xam nga noo liggéey dangay woor juróom benni fan yi ba mu leer après nag ci yeneen ween yi wala bokk bu dee sawar nga ci weeru Ramadan bi ci Shawwal bi kor yi bon nga woor nga fay ba daal di koy teg loolu loo kon waxul kenn manu ko def bon loolu moo gën a sàmm sax waaye dañu waaye kenn nekku fi nag naan par force il faut def loolu wala sero déedéet wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala